nga gis ni ñu xëre woon ci lu baax accueillir nit ku baax ak nitu yàlla waaye accueillir tout simplement nit koo xam ne yàllaa ko bind teg ko ci condition yu baax gis nañ ne tamit dañuy gis te tamit loolu benn la que ne makaarimul axlaaq muy teddaa ngay jikko yi nekkuloon loo xam ne dafa seey completement ci waa jaahiliya muy euh, arab yi laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw ak bi ñëwee fi mu àggagul woon seeyul woon gis nañu qissatu umm ma'bad radiyallahu ta'ala anha wa ardaha al amul woon dara waaye da doon génn ci tàntam yooyu toog di xaar ñi nga xam ne ñooy transiter di jóge di voyage yi di jóge Makka jëm Madina wala di jaar yoonam bu ñu fa agsee mu daal di leen dimbali ak lu mu man di am te gisoon nañ ne ndaka moom kat amul dara waaye loolu mooy al karam dar dayf muy daldi eh, ganale ganale nit bañ a nay comme niñ ko waxe naan damay bëgg mu familiariser wu di ko jox yoo xamante ne tekkiwul dara déedéet waaye tamit bokk na ci liñ ciy jànge ku ñëw nekk gan ci dëkk wala ci kër yow fexeel daldi woyofalal ñi nga seet si ñi lay gane si ñi lay ganele nga woyofal leen yenn bi yonent bi alayhi salaatu beneen ndaw sa mu romboon mu ne woon doom ji mu ne woon euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy fa mu romboon gis benn genre village boo xam ne kër yépp dañoo dajaloo am benn kër bu isolé wu mu dem foofu ndaw sa dana ko woon demal ci Eh, yaa abdallah yow jaamu yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ndax xamu ko woon ne ko tee ngaa dem ci chef de quartier bi ndax mankat awma dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi bi nga xam ne ci la doom ji doomu meer boobu ñëw indi gàtt gi mu daal di koy jox paaka ak benn gàtt na ko liiwa fi nekk na ko na ko rendi bu ko defee mu lekk ci daal ñuy leyaaleel ne ñëwul rek rendi ko mais dafa xool luy woyofal loo xam ne dina leen dina fa man a nekk ci jàmm ak ci yoon te du teg coono ñi mu nekkal mu ne xale bi dellool ma paaka bi te dem indil mu benn récipient mu daal di def loolu ngir teggil leen ndax mu ko rendi woon ndax am na ci ndigal moo ko jox moo ko may waaye ngir woyofal ñi nga xam ne moom lay ganale wuute naag ñun niñ ko xame léegi nga xam ne ay gan la yoo xam ne dañuy yeewi bëy léegi yeewi ga gàtt gi dem seen yoon ndax ñoom yàkkamti nañ fu ñu ñëw ñu ngi xool lu ñu nettali après man de la ma fa nekk yépp mbaxal suba mbaxal ngoon waay waay xaw naa xaw naa escanté waay yàlla baax ba mu fa gaawee jot xoolal wax yu ñaaw yooyu nga ñëw walla ñëw kër jàmbur mu ubbil la sa kër nga ñëw mu ganale la ngay xool loo fa ñettali loolu amaana la loolu yàlla dina la ko laaj dem naa fa keroog wala fa laa jógi ooy ma subhaanallah tey way diw lu nekk ci kër gi nga nettali ko doomam yenn ñu reewe kenn yarule mais yow lan moo tee ba nga gisee ne dañoo reew mais nga wax gal yaay diir ko ne ko ah diw nag sa doom yi fexe leen yar ndax nii nii lu tax mënoo ko wax wala nga wut beneen mooy bind lettre boo xam ne anonyme la du xam kan la nga bàyyi nga nga yónnee ko jar na ko mais duñu ko def on préfère bi jëw dem di jëw rek loo xam ne bu fa bu moom bu toogoon du ko neex même bu dee ñeme woon nga koo wax comme mooy nit nit du la ubbil këram wala invité la fenn nga ñëw la fa nekk yépp nga boo demee li nga xam ne moo doon néegu biiram nga dem di ko divulguer ci mbedd bi déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam delluwul ne waayow man immu maabat moom moom moom këram yu bon yee tàntam yu jaxasoo yee déedéet waaye defal leen ba pare bàyyi immu maabar mu bàyyi fa gàtt gi soow mi mu ratt bam fees mu bàyyi leen fa waaye yóbbuwaale ko de waaye da leen ko dafa ratt bam fees mu bàyyi leen ko gisoon nañ ne tamit bokk na ci sunna comme li mu wax ne saaqil xawm ki nga xam ne mooy kiy nàndal mooy kiy mujjee naan kiy servir loolu yi gisoon nañ ko bokk na tamit ci li nga xam ne dañ ko fiy jàng ba léegi ci qissa bi mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu gis coono yi mu daj ngir lislaam àgg fi mu àgg doxat ñaari tànkam yu sonn yooyu topp désert bi ak ni ñu ko xamee min makkatal mukarrama ila madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir lislaam àgg fi mu àgg moo tax nit ku dem aji war nga bàyyi xel lool gaa dëgg la organisateurs yi comme suñu dëkk yee nga xam ne bari na pèlerin yuy ñëw di kaas wala nekk foofu di kaas loolu moom waruñu ko def ak lu ñu mën a manqué ci say teggin ci say droit yoo xam ne dañ ko waroon a def mooy commission bi man nga leen koo wax waaye ay protester naan da ngeen di grève comme ni ma ko fi dégge loolu ci cere bi ñu koy wax naan daa am ñu dem di grève de la faim ak yu mel noonu wala di grève mel ni dem yow esprit wu jaamu yàlla ñu génne ko ci sa bopp di toppandoo ñoo xam ne mooy kuffaar yi loo xam ne ci ñoom bu ko jëlee naan damay grève de la faim wala damay kii mais yonent mi alayhi salaatu wa salaam xoolal Madina gi Makka gi mu jóge ba Madina mais. ci lañ dox provision wam jeex takk dara deseetu ko dara naada deseetu ko dara du dara lañ dese moo tax fa idal qawmu moo tax umm ma'bad ne woon bi ñuy ñëw fa idal aw qawmu murmiluuna mustinun wala murmiliina mustinin musnitin mooy ñoo xam ne dara desatuñ ko seen provision beneen asma bint abi bakrin radiyallahu anha wa anhuma wardaama defaroon mu jeex takk waaye ah loolu ba ñu gis raay xanam boobu Seyna Abu Bakar daal dem ratti ñëw jox ci lu néew ci soow noonu lañ doon doxe metti gi amul woon bus amul woon oto amul woon vélo amul woon engin amul dara sa tànk yi wala sa gëléem bu sonnee nga noppal ko tey dox ci noonu ak désert beeg levée de poussière yi am ngelaw yi tornade yeeg lépp mu dékk ko kon nag képp ku dem aji yow war ngaa esprit boobu war naa nekk sa xel ndax nit ñi dañoo yaakaar këni ñoom dañ leen di bàyyi rekk ñu ne gëm nañ wahum laa yuftanun te kenn du leen teg ay nattu mais dem yi niñ la waxoon lépp ne la nii lay demee demewul noonu gaa li ci ëpp léeg-léeg surtout rawatina suñ dëkk yi ci càgganteegu organisateurs yi la wala commi commissaire yeeg ak commission bi boobu wala ñenn ci ñoom ak ni ñuy organiser añ yeeg yooyu yépp voyage beeg oto yi lu bari ci ñoom lay jóge ndax ñun suñu négligence c'est connu mondialement moom le négligence des Sénégalais dool lu ñu xam nag mondialement ndax on a ci dara amuñu rigueur ci dara ci lenn lu dulum po am po rek lañu am rigueur moo tax yu yenn ci ñoom lay jóge yenn tamit ci ñun mooy ujaaj bi ci ñoom lay jóge ci ujaaj yi ñoom ñoom ñuy aji ndax seen ñàkk yaru jàpp na ñoom lu leen neex def kenn du leen wax defal kenn du leen ne ñëw leen kenn du leen ne jóg leen boo wax ñu ne ah non dañoo ñu ñun ñoo dem léegi nañ xaar beneen kaar bi te kaar bu njëkk bi feesul kon kay yéen yéeneen ni problème waaye lu mu ci man di demee même loo avec loolu lépp loolu ci lu neex yàlla la xewe ndax wa ma tashaauna illa yasha allah bu demee noonu bu fa nekk di gré yow kay waxal ne mbir yi warula deme nii jaaduwul wala ngeen bàyyi ba ñibbi ngeen souligner loolu même bu dee yow dematoo ngir ëllëg ngir ñeneen waaye di grève comme na ma déggoon ñuy wax ci télé bi naan waaye dañuy kii ndax bus boobam jógee dañu jóge Madina ñëw ba Makka wala fekkuñ añ yi paree ay ci ñu ne dañuy grève quoi Allahu akbar subhaanallah ñooñu de xanaa jànguñu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñooñu de xanaa jànguñu hijra gi nan la fa demee woon ak saxaaba yi radiyallahu anhum naka la ñu génnee ñii di nëbbatu ñu leen di kar di leen jàpp di leen duma ñii di leen delloo comme niñ gisoon ñoom yaay ummu salama ñeneen ñi ñu leen di dàq comme ñoom Iyaad ñoom eh, Iyaad ibn Abi Rabi'a Hisham ibn Abi Rabi'a ñoom Ayyash ibn Abi Rabi'a boobu ñoom ñépp ak Hisham ibn al-Aas ni ñu gise ba ñuy génn ànd ak Seydina Omar ibn al-Khattab nañu Abu Jahl ñëw woon jàpp Ayyash malgré coono googu ñu jàpp leen lépp ñu muñ ko kenn kaasul ne waaye yow diine jii moom ak seeguñ sax di ci dóoru dugg yàggul lii lépp duñu ci dal déedéet dañu ko muñ wa yaxsabuuna ba pare ñu xaar yaxtasibuuna al ajra inda allah ñu def ko ngir yàlla sàkkuwuñu ci lenn Seydina Suhayb ba gis nañ ko alalam yépp ku ñu fi ne summeekul ci sa alal di nga dañ ko def danga koy def dañu koo jaral sa alal yépp bàyyi ko fi mu bàyyi leen ak seen alal dem mu agsi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko rabihal bay'u Aba Yahya sa njaay mi tonawu na yow abu yaxya di seydina suhayb ibn sinaan ar-ruumi an kon mooy gis nga coono yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ ko biir mag hijra ji tamit li mu ci li mu ci daj nga xam ne amul benn yoon bu mu nelaw nelaw yu yoo xam ne nelawu ku lu comme ni ngay nekke sa dara xewul amul benn fitna nga nelaw nelaw yu fort loolu ba mu bañ ba mu yéegee ca kaw safaala ko mujjaan waaw ak waaw ñun nag ñu duñu def dara ba pare bëgg fu mu nekk ëllëg ñu daal di fay nekk loolu ñun dañoo wol déedéet mooy kon da gis ngar dajjoo ay coono ngir sa diine ndax daa moom la war a jaral xam-xam daa am lu mu lu mu laaj waaye action sociale daa am lu mu laaj yii ñu war a def daa am lu mu laaj il faut ñuy génne di yulli suñu dayoog coono bu dee coono la laaj ñu def ko mais bu dee ñun lu mortaax rek suñuy nopp noflaay rek lañuy seet non dara du dox loolu benn lañu gisaat bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge muy sacrifice bi saxaaba yi ko niñ ko waxe léegi def seydna abu bakar alalam jépp mu jël jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye seydna ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiallahu taala anhu wa arda jeune bu toll noonu nangoo sacrifié wu gestam boobu mu def action boobu mu def nangoo fanaan foofu nga xam ne gars dañuy jënd sa bakkan léegi lay tekki fekk la fa caw la ay jaasi ndax jàpp ne yow alayhi salaatu waaye mu dem waaye tamit gëm li ko yonent bi alayhi salaatu wax ne ko lor du jóge ci ñoom di dal ci yow waaw akbar mu daal di supporter lool moom alayhi Ali ibn Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye jëfu ba léegi liñ ciy jàng jëfu seydna abu ayub radiyallahu taala anhu nga xam ne bi mu neweek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ne képp kuy nekk ak boroom xam-xam war ngay sàmmoonteeg yooyu bi mu newee ci kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ci suuf mu xelam dem ci loolu day wane ne bi mu ko bi muy bàyyi yonent mi alayhi salaatu wa salaam ci suuf muy dëkk ci kaw xelam demu ci woon sax yi ko gisoon sax imaam muslim rahmatullah ci bi mu xalaateeloo ci la wàcc ne yonent ci kaw ngay nekk yonent mi alayhi salaatu ko bàyyi bi a woyof ci ñun ak ñi ñuy seetsi mu mu moom laa yan bari jaaduwul ñuy dox foo xam ne dañ laa tiim loolu buñ ci jàngee dara mooy ne gis nga boroom xam-xam danga koy dox gëddam warul mu nekk fenn yéen ñëpp ngeen jàpp ko comme seen biir quoi comme ñëpp déedéet yemul ak yéen hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ndax boroom ñi xam dinañu yem ñi xamul yemuñu mooy gëdd gi ñu war a jox ñépp toog ci kaw ba ko ci suuf wala bàyyi ko ñépp dañuy gis ni yeneen tubaab yi saa saa pourtant nee na ko bàyyi ba fi mu ne déedéet dañuy gis ne tamit euh, jëflante taalibe bi sàkkukatu xam-xam bi nay privilégier tout le temps jaanibul adab muy côté bi nga xam ne mooy côté teggin. pourtant le fait que yonent bi aleyhi salaatu ne ko fii moo gën ci ñun moo gina woyof ci ñun ak ñi ñuy seet si bàyyi ma ci suuf amoon na ci ndigal mënoon na dem ci kaw te bu boobaa dara lu ci nekk waaye mu bañ daldi privilégier li nga xam ne mooy teggin gi mooy demal malgré lépp nangu naa waaye nekkal ci kaw rek ma nekk ci suuf comme ni te lii moom la Seydina Abu Bakr defoon ba mu radiyallahu anhu ba muy jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw fekk ko muy jiite def ko siiñ ngir mu taxaw ci palaasam continuer jiite mu yëkkati loxoom ñaan daal di wane ginnaaw kii daal di arrière ba ci sàppes yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw dugg continuer julli ji ba mu sëlmalee euh, mu wax nit ñi ba ne leen bu dara ila naabakum shay'un bu dee dara daa kii dafa xew ci seen julli da ngeen di sàbbaal wax leen yooyu ba pare mu ne Seydina Abu Bakar euh, ne ko lan moo tax bi ma la nee desal sa fa nga nee woon jiite continuer jiite nga bañ nga nga nga nga nga bañ arrière mu ne ko laa yanbaghi lin Abi Quhafa Allahu akbar mu ne warul jaaduwul warul ci doomi ibn abi ci doomi abi Quhafa di Usman di baayam radiyallahu anhuma jaaduwul ci moom muy féete kanam yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis jaanibul adab contrairement ak li nga xam ne moom la Seydina Abdurrahman ibn Awf moom ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy fekk muy jiite mu saxal ko ci palaasam dafa continuer muy ne ñaar yépp baax waaye bi gën nan lañ xam ne moo gën ndax Seydina Abu Bakar alamu saxaaba moo gënoon a xam comme ni ko Seydina euh, Abu Sa'id al-Khudri waxe wa kaana Abu Bakrin a'lamuna bi muraadi rasulillah te Seydina Abu mu saxiix yi comme ni wa tuddoon nañ ko fi ci ginnaaw bi euh, bi yonent mi alayhi salaatu salaam di waa ji génn àddina mu ne ta mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo ñu gënoon a xam li nga xam ne mooy nam namm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw akbar noonu la ñuy xam ne loolu moo gën même bu dee ne mu desoon ci kaw loolu baax na ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko moo ko ne des te moom mooy afdalul umma moo gën ci xeet yi kon li mu tànn loolu dañuy gis ne kon jaanibul adabi ay teggin moo gën moo tax lu la sëriñ bi ne toogal fii toogal fii ci sama wet yow privilégié côté adab gi muy li nga xam ne mooy teggin yi te bul mukk mukk di tooga moom ci même même kii bi lu mu la wax wax ne ko baa baax na waaye bàyyi na ci suuf ba maa ngi la koy ñaan ci suuf rek loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge waaye ñu ñëw nag pour euh, bañ a guddal bari na bari na bari na kuffaar yi ñi nga xam ni démb tey duñu bàyyi benn effort ngir damm l'islam mu jeex ci bépp moyen moyen publicitaire moyen militaire communication moyen yépp économique lu ne désinformation lu ne intox lu ne dinañ ko utiliser ngir damm l'islam comme ni nga xam ne noonu la kuffaaru Quraysh ni dajaloo ca Daaru Nadwa def le tout nuy seen assemblée euh, bu bu bon boobale ngir ndar kepp l'islam daal di koy éliminer benn yoon ci kaw suuf projet la boo xam ne nag Iblis ca maam aadama la tàmbali woon la ko Iblis yëkkati woon drapeau boobu doon ko jéem a yëkkati muy law di law ba tey waaye suñu boroom subhaanahu wa nee na kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli buur yàlla moo dogal ci lu jiitu këne mooy féete kaw moom ak yonentaa waaw akbar bu dul moom moo tax lu yàlla teg loxoom rek looloo jara nekk alaa inna xizballahi humul muflixuun ndax ci saar boobu nee nañu euh, euh, mujaadi la wala mujaada la ñaar yooyu fi nekk xisba shaytaan ala inna xisba shaytaani humul xaasiruun lu àddina bi rëy rëy bari parti yàlla nee na ñaar yi fi nekk xisbu shaytaane fi nekk muy parti les partisans de Satan yi nga xam ne ils militent dans le parti de Satan ñi militer nga xam ne seen yëngu lépp mooy lu doxal projet yi Iblis contre li suñu boroom teg charian beeg li mu namm mu am ci kaw suuf mu ne lool mooy benn bi ñooñu nag la ne istahwada alayhim ash fa ansaahum dhikra Allah ñooñu mooy ñi nga xam ne saytaane di fii ci kaw noot leen noot seen xol yi noot seen action yi nga xam ne ñoom dañoo mujj comme ni ñu ko waxe ci tafsir bi dafa mujj saar suuratul mujaadala nekk ay xuuf maa ñàpp yoo xam ne iblis moom mooy ki nga xam ne mooy tirer les ficelles ñoom ay guignol lañu ay xuuf maa ñàpp iblis mooy tirer les ficelles li leen yëngal li leen bouger seen gesticulation yépp c'est des gesticulations sataniques ndax moom moo leen di yëngal ci seen lépp seen tol ko mënuñoo sol lu baax góor ak jigéen a ci yàlla buñ soleelu naroon a baax sax dinañ ko yàq naxuk suura akuk rëy rëylu ak bëgg feeñ waaye bu ñuy lekk sax duñu lekk lu baax booy gis ñu yor di lekk càmmoñ ak boo leen di wax ñu rëy na ñoom dañ koy continuer loolu lan moo ci nekk loo wax rek ne yonent mi alei satu salaam ñu ne mu ne ñoo tax mu ne ñooñ istahwada alayhim shaytaan shaytaani moo leen féete kaw noot leen noot seen xol yi ba dootuñu xalaat seen xol yi leer bu tukkee dara lurul lëndëm waaye moo noot ci kaw seen geste ba amul dara lu ñuy def lu dul ne mooy luy gërëmloo iblis yàlla nañu yàlla musal ci mu ne ñooñu xisbu shaytaan yi ñoom ñooy muy naafiq yéeg yéeféer yéeg ñoom ñépp xisbu yi ñooy parti shaytaan mu ne nag beneen bi mooy xisbullah parti bi nga xam ne mooy les partisans d'Allah ñi ànd ak seen boroom ñi gëm seen boroom topp ko mooy julli ñi min aadama ilaa ilaa ilaa ilaa ki mujjee gi génn àddina ci kaw su mu ne ñooñu nag alaa waawee alaa yëguma yëgal la inna xisballahi parti bi yàlla nag humul muflixuuna mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñi texe dëgg-dëgg masuñoo dañ di dox ci luy damm lislaam waaye bàyyi leen wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin ñu ngi tërali plan ne yàlla buur yàlla tëralantewuli plan yàlla moom dogal na li muy dogal bu yàgg këne ñii lu ñu man di def dina échouer wallahi buur yàlla man ci loolu échouer loo plan wu koffaar yi ak yéefee ak munaafiqoonal kibaar yi yu mag yi rëy mu ne loolu ñu ngi waajal di def ay plan bu déngu suba ngoon seen huis clos yi yàlla ne lool comme na ko kuffaaru Quraysh ni defoon ca Daaru Nadwa mais yàlla daal di échoué seen plan ba léegi mu ngi échoué seeni plan lu ñu mën di def l'islam di féete kanam ndax innal islaama ya'lu wala yu'la l'islam moom day féete kanam waaye kenn du ko féete kaw waaw kon loolu bokk na ci liñ ciy jàng léegi nag pour jeexal li ci mujj euh, bari na bari na yu ci nekk mais nañ yem foofu ndax li wolof njaay naan li ci nag wi yépp xajul ci cin li waaw li ci nag wi yépp li duuf ci nag wi yépp xajul ci cin waaye dañuy gis ne pour jeexal gàddaay gi euh, dafa nekk loo xamante ne nii euh, date la boo xam ne bu symbolique la ci l'islam moo tax jullit ñi ci lañu l'an musulman muy calendrier musulman ci gàddaay gii la tàmbale Allahu loolu kañ la xew kañ la ñu jël ne gàddaay gi mooy li nga xamante ne nii mooy euh, début datation yi nga xam ne ci lañuy natt atum jullit loolu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ci wuute kañ la xewoon euh, wax bu njëkk bi dañu ne yonent bi alayhi wassalaam mooy ki nga xam ne moom moo teg datation wu weeru lislaam muy nattu atum lislaam beneen wax bi ñu ne seydina umar ibn alxataabi radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ko def ci xilaafaam am beneen wax bu ne seydina ya'la ibn radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy ki nga xamante ne nii moom moo ko def di seydinaa Ya'la ibnu Umayya loolu mooy ñetti wax yi léegi wax yooyu ana moo ci gën dëgër bu dee wax bu njëkk bi ah, imaam al-Hakim dina koy solo ci téereem al-Iklil comme ni al imaam alxaafid ibn xajar wax ci al fath ne soloo na ko ci al ikliil ci yoonu ibn jurayjin an abi salama ibn jurayj jële ko ci abi salama abu salama jële ko an ibn shihaabin zuhri ci imaam ibn shihaab az-zuhri raxmatullaahi ala al jamii mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima almadina amara bitaarix bitaarixi fa kutiba fi rabi'il awwal mu ne moom imaam az-Zuhri rahimahullah bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégmale madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ci la joxe ndigal ñu bind taarix di atum jullit tàmbali ko ci rabi'ul awwal waaye wax ji moom ndax dëgër na imaam alxaafis ne wa hada mu'dal wal mashhuuru xilaafuhu kama sayati mu ne lii nii riwaaya bi wérul ndax mu'dal la wa mu'dalu saaqitu minhu ithnaani mu'dal mooy loo xam ne ci chaîne bi ci biir càllale bi dafa am ñaar ñu taqaloo ñoo xam ne ñoo suti ñoo tëbandoo mu ne moo xew ci chaîne bi kon dañuy gis ne lii ni wérul kene du yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko teg moo na imaam alxaafis ne wal mashhuuru xilaafuhu li siiw mooy sax li wuteek wax ji nii lool benn wax la eh? mashhur boobu muy wax li gën siiw mooy deuxième bi mooy kenn ki ko def mooy Seydina Omar radiyallahu taala anhu ci xilaafaam ñooñu loolu fan la tegu ah, imaam abu nu'aym al-fadl ibn dukayn nekkoon sëriñ ci imaamul buxaari rahimahullah ngi dégg xaddatanaa abu nu'aym mooy al-fadl ibn dukayn dafa solo raxmatullah ci taariixam te ci yoonam la ko imaam alxaakim an-naysaabuuri bokkul ak abu nu'aym bi doon gis muy boroom xulyatul awliyaa ah, du moom du abu nu'aym boobu boroom dalaa'il an-nubuwa bu imaam ibn abu nu'aym du abu nu'aym bi kii moo jiitu woon ndax kii sëriñ la ci imaam al buxaari rahimahullah al fadl ibn dukayn alors que c'est bien après après la ah rahmatullah al jamii moom dafa solo ci taarixam te ci yoonam ci la ko imaam al xaakim solo ci yoonu ash-Sha'bi di Abu Aamir ash-Sha'bi di taabi'i bu mag boobu moom mu ne Aba Muusa kataba ilaa Umara innahu ya'tiina minka kutubun laysa lahaa taariix kene Seydina Abu Muusa al-Ash'ari nga xam ni dafa bokkoon ci gouverneur yi Seydina ci xilaafaam dafa bind seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko kat yow kat ay këyit ay téer ay ay ay ay ay directive yoo xam ne ci ay ay ay bu doon tey dañ naan ay lettre la ay rasail yoo xam ne njiit bi wala président bi da koy bind ñi nga xam ne ñoom lay gouverner ngir di ko wax leen wax li ñu war a tëral ak yi mu bëgg ñun ñu sax ci da nekk gin koo taxawal ci dëkk bi mu ne ko yow sa leetre yooyu kat dañuy dikkal lay salaha lahaa taarix amul mais sauf que sa leetre yi amul benn boo xam ne day am datation amul ñu xam kañ nga ko yónni woon xamuñ ban weer la xamuñ ban at dañuy ñëw rek jot ko noonu ñu xam kañ la woon loolu neena bi mu ko defee bi mu ko bindee lool moom seydna abu muusa fa jamaa umaru annaas seydna umar ibn al-xattaab daal di dajale radiyallahu anhu annaas saxaaba yi radiyallahu taala anhu ah loolu benn riwaaya la am na beneen boo xamante ni comme ni nga xam ne noon la ko imaam alxaafiz ibn kasiir raximahullah tuddee ci albidaaya wan nihaaya mu ne seydna umar ibn al-Khattab rufi'a ilayhi sakkun ay hujjatun li rajulin ala axar wa fiihi annahu yaxillu alayhi fi sha'baan fa qaala umar ayu sha'baana asha'baanu haadihi as-sana allatii nahnu fiihaa aw as-sanati al-maadiya aw al-aatiya summa jamaa alsaxaaba fastashaarahum fi wadci taarixin taarixin yatacarrafuuna bihi xulula duyuuni wa geyra dalik mu ne seydina omar bnu alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam dañu ko yëkkati mooy dañ ko yónni jox ko mu da da ko daldi dikkal benn këyit boo xam ne li ci nekk mooy preuve yuy wane ne diw dafa yoreel diw alal ju mu ko war a fay te ci biir preuve ci biir këyit googu ñu ci bind ne mu ngi ko war a fay war na ci moom mu fay ko ci Shaabaan bi Seydina Omar radiyallahu anhu këyit googu mu ne ayyu Shaabaana waa dafa war a fay waa ji dafa war a fay la war a fay det yi mu yoreel keneen ki ngañ ne ko rek ci Sha'ban mu ne waa ban Sha'ban a Sha'banu hadhihi sanati allati nahnu fiha mais mois Sha'ban Sha'ban mooy weer ban mooy weer bi nga xam ne moom moo jiitu koor gi waaw bu jeexee rek ñu ngi ci Ramadan Seydina Umar radiyallahu anhu ne mais a Sha'bana man ban Sha'ban ay Sha'ban ban Sha'ban lay wax nii ndax Sha'banu at mi ñu nekk la aw as-sanatil maadiya wala Sha'banu at mi weesu awil aatiya wala Sha'ban bii di ñëw ndax bala ngaa àtte xam nga moom la ñu waxoon sànq que ni fokk yi leer ndax Sha'ban te yi dañoo bari mooy mois ko war waxuñ la janvier waxuñu la dara mais daal Chaabaan rek lañ la wax janvier rek boobaa da ngay am problème moo tax mu ne mais ban Chaabaan Chaabaan bi ñu nekk wala Chaabaan bi weesu walla Chaabaan bi ñëw summa jamaa saxaaba ginnaaw gi mu dajale saxaaba yi radiyallahu anhum fastashaarahum mu diisoo ak ñoom sottante xalaat ak ñoom ci au sujet à, propos ci ñu teg date taarix at moo xam ne ci lañuy ñuy nag di ko def bu ko defee nit ñi di ci mën a fay ku amati det bañ bind ci ne at mii la ko war a fay ñu xam ne at mii la weer wii la ak yeneen yu wuteeg yooyu ah, lii loolu benn wax la mooy ba léegi yi wane que ne dalil yuy wane ne jamonoy Seydina Omar ibn al la radiyallahu am na beneen tamit bu naan buy dëgëral lii ba léegi ah këne benn waay dafa ñëw ci Seydina Omar ibn al radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam abu daawud at-tayaalisi daldi solo imaam at-tabari moo ko solo ci taarixam jële ko ci yoon abu daawud at-tayaalisi nekkoon mbokk ñoom abdurrahmaan ibn mahdi bokkul ak abu daawud boroom sunan bi kii mooy leen jiitu woon muy at-tayaalisi ñoom ñi sëriñ la woon ci ñoom ay imaam ahmad ak ñooñu ñoom abu daw daawud ak tayaalisi te imaam abu daawud abu ahmad imaam ahmad mooy sëriñu beneen abu daawud as-sijistaani kon mooy abu daawud at-tayaalisi moom sëriñu sëriñu abu daawud as-sijistaani boroom sunan bi moom kon ah, ah, imaam at dafa solo jële ci yoonu abu daawud at an qurrat ibn xaalid as mu jële ci qurra qurra moomu eh, nekkoon ko jóg sadus an mu jële ci seydina muhammad ibn sirin rahmatullah alayhi ala al jami' mu ne qaama rajulun ila umara fa qaala arrixu fa qaala maa arrixu fa qaala shay'un taf'aluhu al-a'aajim yaktubuuna fi shahri kaza min sanati kaza fa qaala umaru xasanun fa arrixu mu ne moom seydna muhammad ibn sirin raxmatullaahi alayhi dane benn waay dafa ñëw ci seydna umar ibn al-xattaab ne ko arrixu ne ko defar leen ne ne ne sa amirul mu'minin di seydna omar radiyallahu anhu arrixu mooy ut leen loo xam ne dinañ ci mën a natt ak am at ak weereek yooyu ak bis yi muy datation seydna omar ne ko maa arrixu luy loolu mu ne ko mbir la moo xam ne ajam yi mooy ñi jullit ñi dañ koy def te duñu arab mooy ñi dul ajam yi mooy presque ñi ci ëpp dugg ñoon ci l'islam temps presque l'islam ñi ci ëpp ay arab la moo tax ñaan ajim mooy ñi nga xam ne mooy duñu woon ay arab mu ne mbir la moo xam ne comme ay Kisra ñoom Khosroès Qaysar ñoom César ak ñooñ mu ne mbir la moo xam ne ñooñu dañ koy def muy expliquer Seydina Omar ne ko mooy yaktubuuna dañuy bind fii shahri kaza min sanati kaza dañuy bind ne weer weer wii ci at mii Seydina Omar ne ko ne ne ne waa ji sa xalaat bi xasanun lu rafet la fa arrixu après mu joxe ndigal ne kon def leen li mu wax ba léegi euh, lu mel noonu imaam ibn abi xaysama daal dinay solo raxmatullah alayhi jële ci yoonu imaam ibn sirin mooy mook xadiis bi ñu jóge ci benn la mu ne euh, moom imaam ibn sirin dane qadima rajulun min al yaman yi dafa leeral xadiis bële gin koo leeral mu ne benn waaye dafa jóge yaman fa qaala mu ne seydna omar radiyallahu anhu ra'aytu bil yamani shay'an yusammunahu taarix fa yaktubuuna min aami kada wa shahri kada fa qaala omaru xasanun fa arrixu mu ne daam benn waaye bu jóge yaman ñëw na seydna omar radiyallahu anhu man de gis naa yaman ga ma jóge mbir moo xam ne gis naa ne ñu koy def loo xam ne dañ koy tudde taarix mooy am bind am at bind at yi calendrier ñu gis naa ne ñoom dañu am yi noonu lañ koy tudde dañuy bind ci at mii ak weer at nang at sàngam weer sàngam Seydina Omar ne lool de lu rafet la fa arrixu lii mooy li nga xam ne mooy mashhur li gën a siiw te mooy li gën a dëgër beneen wax bi muy ñett gis nañ bu njëkk bi ñu ne Seydina yonent bi alayhi salaatu wasalaam a ko defoon boobu wérul bii nii mooy li nga xam ne comme l'imam al-Hafiz wax ne wal mashhuru xilaafuhu li siiw mooy li wuteeg moom wa anna dhalika kaana fi xilaafati omar kene loolu dafa xewoon ci xilaafa seydna alfaaruq omar ibn alxataab radiyallahu taala anhu wa arda ñetteelu wax bi mooy ne ki ko def mooy seydna ya'la ibn umayya radiyallahu taala anhu wa arda moom fekk mu ngi woon yaman Euh, loolu xadis boobu imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo ci sanad boo xam ne sanad bi wër na mooy ña fa nekk dëgër nañ waaye sanad bi dafa am inqitaa mooy rupture entre Amr ibn Dinar ak Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma na Amr ibn Dinar moom euh, ci kii la bokk euh, ci taabiin yi la mais bokkul ci tabaqa bu njëkk bi nii deuxième bi nii troisième bi Amr ibn Dinar euh, muy sëriñu imaam Sufyaan ibn Uyayna boobu moom Amr ibn Dinar rahmatullahi alayhima moom mooy moom moom jëlewul ci Ya'la ibn Umayya ci moom direct la jóge daal di nettali ne Ya'la ibn Umayya moo tax dafa Euh, riwaaye boobu imaam ahmad moo ko solo waaye riwaaye biñ la waxoon sànk ne moom la imaam ibn kathir rahimahullah tudd ne dañu rufi'a ila umar sakkun boobu noonu que ne dañoo jox seydna omar yónnee ko këyit goo xam ne plaidoirie yi dafa nekk mooy mbir yoo xam ne wa waa ji day wane ne waa ji dafa yoreel benn waay ah, xadiis boobu noonu imaam al Buxaari soloo na ko ci al adab na ko noon waxoon nañ la ne imaam alxaakim soloo non alxaakim tamit soloo na ko boobu defu ñoon taxriij bi jële ko ci Maymuun ibn Mihraan raxmatullaahi ala jamii kon dañuy gis ne lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi loolu benn wax la kon xam nañ ki ko def muy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an waaye naka la discussion yi demee woon bi mu leen dajale riwaay yiñ la tuddal yépp dañuy tànn ci yooyu ah riwaay al-Fadl ibn Dukayn bi di Abu Nu'aym te waxoon nañ leen imaam alxaakim ci yoonam la ko jële jële ko ci yoonu ash-Sha'bi rahmatullah aley bim ne abu muusa al ash'ari seydina abu muusa radiyallahu anhu moo bind seydina omar ibn al-Khattab ne ko yow dalay dañuy dikkal say enveloppe wala boog say leetre yoo xam ne ñun duñu xam amul benn datation ah, léegi seydina omar ibn al-Khattab daal di dajale nit ñi neena na bi mu leen dajalee nag fa qaala ba'duhum ñenn ñi ne arriq bil mab'asi mooy bi ñu daje bi mu dajalee saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi léegi ñuy discuter kon léegi ana fan lañuy tàmbalee ndax lu ne mooy calendrier day am fu mu tàmbalee calendrier grégorien bi dafa tàmbalee janvier euh, léegi léegi nag fan lañuy tàmbale nee na am ñu ne arrix bil mabaas fa qaala ba'dhum ñenn ñu ne Seydina Omar tàmbaleel calendrier bi commencé ko ci almabaas ci yónni gi ñu yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam début révélation bi lool benn idée la benn xalaat la bu jóg ci mbooloo mi bi mu leen dajaloo ra'yul jamaacati laa tashqal bilaadu bihi raghmal xilaafati wa raghmal xilaafi wa ra'yul Umar ibn al gisoon nañ ko bi ñuy def tarjumaan li nga xam ne moom Allahu akbar lu xew rek lu bees du toog ne waaye man lañu fal te man la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon man dama bokk ci ñi nga xam ne yàlla da leen di yenkewal ay xam-xam yoo xam ne oh, am na ñuy jiitu woon comme yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax muhaddathun ñoo xam ne suñu boroom da day day wax ak ñoom à travers ay jox leen xam-xam yoo xam ne mu ne bu amee ci sama xeet bi bu dee man da ñàkk ba kenn rek lay doon kon Omar lay doon mais waxul ne ah waaye yow kon man kay saay jarul ma nekk fi di dajale kenn damay wax man mii nga xam ne ñaata yoon la alxuraan ñëw dëppook man déedéet waaye lu xew rek mu dajale nit ñi moo tax shaacir bi na ko ra'yul jamaacati laa tashqal bilaadu bihi raghmal xilaafi wa ra'yul fardi yushqiha këne ra'yul jamaacati dajale ñi nga xam ne ñooy mbooloo yi nga xam ne ñoo ahlul xalli wal aqdi ñi nga xam ne ñoo mûr mature ci question bi nga xam ne moo présente ñu war waxtaan war koo résoudre utal ko dara résolution ci alxuraan wala ci sunna wala ci lu tukkee ci ñoom loolu dajale ñooñu laa yashqa al bi bihi al bilaadu bihi loolu euh, dëkk bi dëkk bi du ci du ci du du du euh, du ci torox dajale ñi war a waxtaane mbir yi ñu koy waxtaane loolu dëkk bi du ci am ak perte non du ci torox malgré ne boo leen dajalee raxmal xilaaf yi même bu dee ne dina am ay wuute waaye wa ra'yul fard yushqiha waaye nag nekk ab despot koo xam ne moom jàpp na ne moom moom rek moom xalaat yi boppam rekk a doy te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne doonul woon deñ boroomam di déeyaaleen moom moom la ne wa fil amr diisool ak ñoom ci mbir yi waaw akbar bu amee kenn koo xam ne moom soxlawul woon yi kenn xanaa mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam xanaa waaye suñu boroom ne ko washaawiruhum fil am diisool ak sa saxaaba yi ci mbir yi ngay doxal looloo tax Badar mu diisoog ñoom Uhud mu diisoog ñoom waaw akbar diisoo yi daanaka boo taxawoon di ko lim yi mu diisoog ñoom euh, du du jeex Seydina Omar ibn al-Khattab ni'mal muallim alayhi salaatu wassalaam wa ni'ma tilmiidu Omar radiyallahu ta'ala anhu eskey jàngalekat bi di alayhi salaatu wassalaam waaye eskey taalibe bu mag bi di Seydina Omar ibn al-Khattab lépp mu jële ko ci moom kon mu dajale leen bi mu leen dajalee ñenn ñi ne ar-rih bil mab'as bi tàmbalee ko ci révélation bi mooy bi ñu ko yónnee moom alayhi wassalaam wa ba'duhum ñeneen ñi ne ko ar-rih bil hijra non commenceel hijra bi mooy gàddaay gi gàddaayam moom alayhi wassalaam commenceel foofu fa qaala Umaru Seydina Umar ne alhijratu euh, farraqat bayna alxaqi walbaatili fa arrixu biha wa dhalika sanata sab'in sab'a sanata sab'a ashara euh, mu ne moom Seydina Umar ne alhijra moom comme ñenn ñi nee nañu almabaas début révélation bi ñenn ne hijra am na ci beneen riwaaya bi mu waxee loolu nañ àggale bi ba pare ñëw ci yooyu gars yi nee na Seydina Omar ne hijra gi de mooy li nga xam ne moo taqale diggante dëgg ak caaxaan ak neen kon nag fa arrixu biha nañu commencé li nga xamante ni mooy hijra bi mu ne te loolu dafa nekkoon atum l'an 17 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu nekk ci xilaafa seydina omar ibn alxataab radiallahu taala anhu wa ah, mu am beneen riwaaye boo xam ne dane mooy riwaaya alxaakim bi bi nga xam ne mu ngi ko jële ci Sa'id ibn al-Musayyib raxmatullaahi alayhi mu ne jamaa Umaru nnaas fa sa'alahum an awwali yawmin yuktabu taariix fa qaala aliyun min yawmi haajara rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taraka arda shirk fa fa'alahu Umar imaam alxaakim raximahullah soloo ci seydna Sa'id ibn al-Musayyib raxmatullaahi alayhi di taabi'i bu mag boobu mu ne seydna Umar ibn al-Xattaab moom nii dafa dégg benn xutba seydna Umar mokkal ko Sa'id ibn al-Musayyib fekk mu ngi nekkoon tuut tànk Seydina Omar di di di xutba mu dégg xutba bi daal di koy mokkal Allahu akbar mu ne jamaa Seydina Omar dafa dajale Omaru Seydina Omar annaasa nit ñi fa sa'alahum mu daal di leen laaj an awwali yawmin yuktabu taarix ne leen mooy bi cause yi taxoon yépp wax nañu ko léegi mu dajale leen ana ban bés la ñuy commencer ngir bind taarix fa qaala ali nee na seydna ali ibn abi taalib radiallahu anhu ne nañu commencé bés bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salatu wasalaam gàddaaye bàyyi suufu shirk suufu bokkaale ji di euh, Quraysh nee na ba ko waxee fa fa'alahu seydna omar daal di def wax jooju waaye gisoon nañ sànk ne riwaaye imaam ibn abi xaysama bi jaaroon ci seydina muhammad ibn sirin raxmatullaahi alayhi alal jamii bi waa ji jóge na la yaman ne moom de gis na waa yaman di def loo xam ne moom la ñuy tudde calendrier ba mu wax ko ni mu demee boobu nag mu ne fa lamma jamaa ala daalika qaala qawmun fa lamma bi mu leen dajalee wala jamaa mu dajale leen wala fa fa lamma wala jamaa ala dalik mooy bi mu dogoo moom Seydina Omar dogoo ci def loolu ndax dane waa ji hada xasanun lii nga wax de rafet la fa arrixu nañu defar calendrier mu ne bi mu jëlee décision ngir def ko qaala qawmun mu dajale nit ñi am ñu ne arrixu lil mawlidi ne non nañu commencé ci juddug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu benn wax la sànq gisoon nañ mabaas bi ak hijra bi bii nag moo gina a yaatal mu ne am ñu ne ci saxaaba yi fa yam dajale woon radiyallahu anhum nañu commencé bil maw lil arrixu lil mawlidi nañ commencé ci bés bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gane àddina mooy naissance ñu commencé foofu wa qaala qaa'il am keneen ku wax lil mab'athi noonu nañu commencé révélation bi mooy bi ko yàlla yónnee loolu mooy ñaareel wa qaala qaa'il am keneen ku wax min hiina min hiina xaraja muhaajiran nañu commencé pas ci révélation bi nii ci naissance am waaye nañu commencé moom alayhi salaatu wassalaam bi mu génnee makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman di gàddaay si fi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu mooy ñetteel abi wa qaala qaa'il am keneen ko ne min hiina tuwaffiya ne non bu ñu commencé non non seulement bi mu gane àddina non seulement biñ ko yónnee bi mu jotee risaala gi waaye tamit non bi mu gàddaay waaye nañu commencé fan mu ne bi nga xam ne ci la génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam fa qaala umaru nee na bi ñu waxee lool muy ñeenti avis yu bokkul juddu gi yónnent gi gàddaay gi génn àddina gi seydna umar radiyallahu ne arrixu min xurujihi min makkata ila madina Seydina Omar radiyallahu anhu ne e, commencé leen teg calendrier bi ci bis bi nga xamante ne nii moom la génne Makka tal mukarrama daal di dem Madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon gis nañu loolu kene kon finalement ñu dëppoo ci lan kene léegi duñu commencer nii ci juddu gi nii ci révélation bi waaye dañuy commencer nii ci bu génnee àddina bi mu génnee àddina waaye ci gàddaay gi léegi nag mu des beneen affaire mooy bu ngeen xamee ne mais gàddaay gi moom dafa large de kañ la commencer léegi nag ñu war a xam ana ban weer lañuy tàmbali ba léegi xadis bi nekk nii tam wax ñu ñetti avis yi mooy bu imaam Muhammad ibn Sirin bi ibn Abi Xaysama solo rahmatullah alayhima ginnaaw bi ñu waxee kon ñeenti avis yooyu Seydina Omar radiyallahu ne nañ commencé bi nga xam ne ci la génne Makka dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na léegi nag mu ne summa qaala Omar ne leen bi ay shahrin nabda waa léegi xam nañ man a ah, mooy commencement bi xam nañ ko mooy léegi gàddaay gi loolu leer na waaye ban weer lañuy tàmbale fa qaala qawmun am ñu ne min rajab noonu dañ nañ commencé rajab wa qaala qaa'il am aji wax ju ne min ramadan ah non nañ commencé ramadan muy shahru ramadan nañu commencé foofu fa qaala Usmaanu Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ne arriqul muharram fa innahu shahru shahrun haram wa huwa awwalu sana wa munsarifu nnaas minal hajj minal hajj qaala wa kaana dhaalika sanata sab'in sab'a ashara sab'a ashara ah, waqiila sanata sitta ashara fii rabi'il awwal seydna uthman radiyallahu anhu ginnaaw bi ki njëkk ne rajab keneen ki ne ramadan seydna uthman ne nañ commencé muharram ndax kat muharram shahrun haram dafa bokk ci ashhurul xurum yi voilà dafa bokk ci weer yi nga xam ne dañ koo ormal nga xam ne ak ormalam même avant l'islam même waa Quraysh xamoon nañu ko que ne dañ yu bari dañ ko fay tere xeex ak yooyu yépp muy shahrullahi almuharram ak gëneel yu mag yi ci nekk yi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax ci muharram ñoom ñu ne mu seydna Usmaan ne ndax moom shahrun haram te te début lool mën na nekk début at te mooy at mi ndax ci la nit ñiy jóge ci seen aj gi di ñibbi seen kër yi waaw akbar ndax aj la zul bu gaay bu ñu jógee zul di ñibbi ndax euh, comme niñ ko gisewoon ci zaadul xujjaaj aj gi boo ci génnee rek zul xijja après bi ci tegu mooy muharram mu ne kon nañ jël muharram ndax ci la nit ñi ginnaaw gi ci la ñuy ñibbee jóge ci aj gi nañu def nañ commencé muharram mu ne te loolu mu ngi nekkoon euh, di septième année am ñu ne seizième année ci rabiul awwal ci weeru gàmmu nekkoon euh, ci xilaafa seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda léegi loolu benn la am na nag beneen riwaaya boo xamante ne nii dana seydna omar ibn alxataab mooy bu imaam ash-Sha'bi solo dañ ne seydna omar bi mu leen di ñu dëppoowee ci gàddaay gi dafa am ñu ne nañu commencé ramadan seydna omar ci boppam ne bal bil muharram fa innahu munsarifu nnaasi min xajjihim fattafaqu aley kene bimu neen bi ñu dëppoo ci weeru ko weeru muhar euh, gàddaay gi ñu war a xool ban weer lañuy tàmbalee ñenn ñi ne nañ commencé ramadan muy weeru koor seydna omar ci boppam moo ne noonu nañ commencé muharram ndax ci la nit ñi jóge ci seen aj ji aji bay ñibbisi ñu daldi dëppoo ci loolu kon lii mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo dëgër te noonu la calendrier wu l'islam taxawee nga xam ne jullit dangaa war a xam sa ginnaaw xam ndax yi dafa am solo ndax ci la jaamu yàlla yu bari ci la aju loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi euh, nga ne mais lan moo tax ñu ñu ñu bàyyi ñu bàyyi euh, euh, juddu gi révélation bi